suratul naas saa yu nit ñaa madaniyatul qalb madaniya la fukki ayaat yi juróom benn aaya la mu ne allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne a'uuzu dana ma muslu bi rabbin naas ci borom nit ñi malikin naas te di buuram nit ñi ilaahi naas te yàlla nit ñi waxal ne maa ngi muslu ci yàlla mi nga xam ne moo di borom nit ñi mooy buuru nit ñi te mooy yàlla nit ñi rabbi la jëkk a wax nit malik rabbu mooy borom def rek borom kër gi borom mbub mi borom lu nekk lu nekk am na borom nit ñi mën naa maliki naas yi ñu xam ne bi ñu tudd moom borom la buur la itam boole nit dana nekk borom nekk buur te du doon yàlla mu def ne ilaay naa si te yàlla nit ñi nga xam ne borom buur la te yàlla la itam maliku ak maliku du benn maliku mooy aji moom rek waaye du buur maliku nag mooy buur maliku gisuma mooy mulku mooy suñu buur maliku nag gisuma mooy mulku muy moom rek yàlla tuddee boppam borom laaj ko mu jëm ci liggéey mu tuddee boppam pour laaj ko mu jëm ci liggéey mu tuddee boppam yàlla laaj ko mu jëm ci liggéey rabbu mooy aji ñeenal aji yaar ñun ñu ñetti xaaj lañ xale yu ndaw yi ak waxambaane yi ak mag yi xale yu ndaw yi laaj nañu am ku leen ku leen di yaar dee ku leen di yaar defar leen daal dañ mën a nekk mag rabbi soo dee xale am nga borom boo xam ne mën na laa yar xëyal na la ba nga mujj nekk mag soo liggéey ci xale lay nekk waxambaane waxambaane soo ko fekk dafay jox dafay laaj di ko yar di ko tàggat di ko jubbanti balaa kër boobu yàlla daal di fekk turam ci dëgg comme mérité ba nga nekkee waxambaane nag day dëgg kenn nga xam ne man yàlla maay buur bi nga xam ne maa mbëri kenn ci ku nekk loolu soo waxambaane delluwaat ci mag jaamu yàlla rek kenn ci sa bopp ci yàlla na ci yow mbaa ñu daal di fi lu ngay bëgg a jaamu itam am nga yàlla jawaare jaamu nga daal di tuddee boppam ilaaho moo tax ba tuddee boppam ñett ci ci saar rabbi naas mu ñaal xale yu ndaw yi maliki naas mu ñaal waxambaane yi ilaahi naas mu ñaal mag yi rek nga xam ne dalu ci yàlla rek a war ci ñoom maa ngi nit ñi ci borom nit ñi jiirat nit ñi yàlla nit ñi ci lan muy bëri lu wax waaw ci ay ay jaax nga xam xam def ko xaasoon mu ne nit ñi yàlla mooy jax jaxali saytaane yàlla ma yàlla musal ci saytaane saytaane def ko xaasoon bi nit ku nekk yàlla ko boole malaaka boole ko saytaane su fekkee ni su gën a yàlla malaaka ma dañu jël di ko xawar loo naa ko wax góor toppal saytaane sa dañ di rek daal di jot moom trop oh. jot boobu muy jot saa yoo xaw a jëm ci topp yàlla moo tax yàlla dundee ko xam naa si jiw laa ñu jot am na lii kaata ñoo ci gën a mu jax-jaxal ci ci bëri naa fi ci xol nit ñi ki nga xam ne mooy jax-jaxal nit nekk ci xolam ñu ne su nekk ci laale moom su ne la woon naa seen nit ñi moo xam saytaane ci su ne la moo xam saytaane ci nit la saytaane ñaar la saytaane ci jinne mooy ki lay gis te doo ko gis mu la jax-jaxal ñu ne dugal ci lépp loo xam ne yàlla ko may soo xeexoo mu daal di ne la jëkkër lu bon jëkkër lu bon su dara def lu mooy lay tëdd mu ne la mujjee lu bon naka nga xam ne malaaka mi saa yoo xeexoo mu ne la jëkkër lu baax boo xam ne dara def lu tëdd mu ne la mujjee lu baax saytaane seegi mooy saytaane ci jinne bi moom doo ko mën a gis su la jaxjaxalee ba tey ñu ne mën a lu la dara mu dem jaarale ci nit jaarale ci nit boo xam ne baax xarit la mu ñëw moom comme que lu bon li nga xam ne moom la koy seetaan si doon comme que mënu ko su ko defee rek nga def ko def moo tax seetaane ñaar la seetaane si nit ak seetaane si jinne seetaane si jinne si muy bon bon seetaane si nit ak góob doole ndax seetaane si nit bi mooy ànd ak yow nekk ak yow soo ne amoon bi laaj la seetaan rek ñu sax mu ne amoon bi laaj la seetaan rek ñu nekk yow te dina bon ci yow seetaane nag dina sant lu bon ñaari seetaane yooyu yëpp jaam bi mujj na yàlla ci ñoom feesal na ñaari saar yi saar yu jëkk benn tudd yàlla rek a nekk alhamdulilah bi rabbil falaq rabbi rek a fa nekk amatul yeneen tudd yàlla te mujj na yàlla ci min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad xay yu bari mujj na ko ci benn tudd rek ci saaru ñaareel bi nag yenn xay rek nga mucc mooy xayu seytaane na nga jarabu naasi na nga maliku naasi na nga ilaahi naasi xoo nga yàq ci yàlla yu mag ngir bëgg ak seytaane ci saaru yu jëkk wa benn turam rek la tudd mucc yàlla mboolem lu yàlla bind lu waral loolu ñii saar nga ñu ci ci benn tur ak xay yu bari ñii saar nga mucc yàq seen biir mooy yan ay yan ay yu ci xaar yu ji ay yu diine la ay yu dem ci diine la ay yu dem ci diine la moo gën a màgg mboolem ay yëpp moo tax ba moom la gën a war a mucc te mboolem ay yëpp nga xam ne ci mboolem diine bi lañ nekk laata rabbu rek la ko muccoo waaye ay nga xam ne dafay laal sa diine kooku moom mucc nga ci rabbi naasi mucc ci maliki naasi musu ci biir ay naat yi. keneen baa ngoog jeex na foofu. ana lu ñu tàmbalee woon téere bi. bisimilah. baa daf laa wane ca mbokk jële. musu mujj. naat yi. musu mujj ci téere. nga xam ne yàlla fay ko mbooleem mbindee yëpp. waaye mbindee yi ci def yëpp ñu leen jëlee ko. moo tax yàlla wu ci téere yi ñu leen di tëj. suuf si baa def ci baa di kaaw baa dee téere bi. maka ni ko def makala dafa aya bi ngir ya anda akbar ya aka ci ci kafir ne ko ne wande ci ci kafir ji mo ko ci ci ne ngene ñaar ci ñu ñu bang ka dara ci ñu da ka taxone ngeen ci aka ci ci kaf yalla dafa wax ne wax leen ma ne alhamdulillah dem bi yaan ci daara ñu ko ñu yalla rabbil alamin wax leen ma yeen jaamu ne sant yi yëpp yàlla rek la ñaar ndax lii ay meloom la lii di ay jëfam xëy na ñu ay sant yonent la sant xatmi ci xatmi yàlla mu tax ci jëmmam sant ga bàyyi ko ci yàlla jëm ci yàlla ñu ko lam na ñaama baax na almawla borom ba man la nga xam ne moo tagg moom moom tagg yi soo ko ko moom ak tagg yi mu tagg jaam moom ñaama baax na ala ci jaam ba ayo baax taggwaa bi bàyyi ko ci yàlla jëm ci jaamu yàlla jaam bee mu ngi ko tagge lépp ku moom ci yàlla suufam la te booy bàyyi ko ci jaam bi jëm ci yàlla li ko yomb yàlla jox xéewal nga ne alhamdulilah rabbil alamin yow jaam ci suufam nga yaa ngi koy sant ci suufam ak jantat jaam ci moromam te moromam jaam defal la lu baax nga gërëm ko yow jaam bi defal lu baax ak jaam bi la ko defal ak ngërëm lu yëpp ku moom yëpp yàlla moom ndax defal la moo tax kër gi moom fii ko mën a jëmale rek yàlla jël waaye boo sax dañ ko gërëm koo gërëm rek yàlla yàlla moom gërëm ndax boo gërëmee yàlla melam nga ko melale soo gërëmee gërëm ci yàlla jëf yàlla nga ko gërëm boo yàlla moom gërëm la rabbil alamin ta yaji moom dundee ni yàlla mi nga xam ne moom moom boo leen dundee lépp alam bi yàlla tabbi dañ ko jàmm jàmm mu sa kër mu gën a labal boo leen tey dundee Ar-Rahmaan nga daal di teew ñu naan ñu jaar jaar ñu nga daal di teew ñu naan jaar ak Malik yawmi diin tey buur ak dëgg tey ba wax leen mu ba tey rek yaa ko yàlla daal naa ko dugal ñu jaamu yaa ko teew la tey rek ñu dem ko ñu dina yàlla ko dugal ñu traité yoon wa ak ñu sax ñu daal di traité lu tëddee yoon ñaa am ba tey nga am ñu ñoom ay ñu ñu dugal yoon ñu dugal ñu alayhi ci wala sa ñu jaagal ñu ñu ñu rek ñu ci yoon ñu na la ñu ñu yàlla waxal na ci alquran ne na la leen ñu ñu moo di nasara ñoom ñu ngi béy def na saa di laajal ñu yàlla te xam nañ ne yàlla yàlla rek la suñu ci bàqara ci saa yu mag ma dem yëpp ci ma dina def. ñu ne taa ni ñaar jëlee la ñu ci suñu juróom dana wax sama na juróom ñett ci saa ñu ci saa de. ndax sax wax ko ci ci bu rahman ka day ko ñu daal ja ci abi ara ñu daal ko ñu ja sala ka alif lam mim alif lam mim ay ay ma ay kam ñu daal ci ñu ñu daal ko ci ñu lam waaye daal ko ci ka bu ñu ci jàng Muhammad la ay ba ci ci ñun ci moom naka yàlla liggéeyee ba tamit moom aji ci lëndëm ñun sax dafa soog a jëm ci ragal yàlla maanaam ñoom dafa leen ñaan ñaan ñaan ñaan dëggal seen xarit aji fatiga ñi nga xam ne gëm nañ yàlla gëm nañ aljanna gëm nañ safara gëm nañ siraat gëm nañ sënkam yàlla te lépp gëm nañ laaj seen maraaka te loolu lépp xam na leen waaye dañuy gëm nañ wala te moom dañuy dikkee salaata ji ñuy juróom wala ñu ko xamante ne dañu ko wax ni ñu war a soxna am te dañuy wax te dañu leen ñu wax ci la nga xam ne yàlla dana leen ko wërsëgal

waaw yal nañu yàlla seen yoon li ci nekk mooy yal nañu yàlla baax xam yàlla xam li ci dëgg dëgg yàlla nañu ko xamal yàlla xam li ci dëgg dëgg yàlla nañu ko xamal mu def leen ci barke ngir ngeen xam-xam mooy jëfe yal nañu yàlla may xam-xam mooy ñu xam xam lu jëfe yal nañu yàlla boole ci jaamu yéen këré ak ngeen sàmm leer maanaam jigi ci ngeen jigale jaamu yéen dëkk dara yàlla may fekkal yàlla na yàlla may fekkal yàlla na yàlla may suñu yërmande yàlla na yàlla may suñu yërmande lii ko ci xaar ci kaw rek ñu jël dem ci yàlla na yàlla may ñu rafet ko boole ñu sant yàlla ko ci am bakkaar yàlla ko yàlla far ku ci am bakkaar yàlla ko yàlla far ku ci am bakkaar yàlla ko yàlla far ku ci am rafet yàlla ko yàlla far ku ci am rafet yàlla ko yàlla far ku ci am rafet rafet saa yi rafet baat yàlla ko yàlla far ku ci am soxla lu jot mu yàlla yàlla ko yàlla far yàlla tax ñu gëm yàlla yàlla ci yàlla faj yàlla yàlla méngoo yàlla yàlla méngoo yàlla yàlla méngoo te dëgg méngoo yàlla bu yàlla def ci ñun tëdd saxara donc booba yàlla bu yàlla yàlla bu ci yàlla def kenn ñu tëdd saxara yàlla bu yàlla def ci ñun kenn ñu tëdd saxara lépp ci biir yàlla yàlla ko yàlla xamal lépp ñàkk yàlla ko yàlla amal lépp ci biir amul bor yàlla ko yàlla xeel lépp ci biir amul courage yàlla ko yàlla saafara bu amee rab yàlla ko yàlla saafara bu nekk ci biir yàlla ko yàlla wax ci gën a ko ñu jàll bu amee soxla bu ko jëmee yàlla yàlla ko yàlla ñu jàppale fekk yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla boole ci jàmm yàlla yàlla def jàmm yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ga yàlla yàlla ci ñëw ko mu dara yàlla yàlla ñëw yàlla yàlla dimbale ak yàlla yàlla moom ci daara ga ak yàlla fa yàlla ak ko waxal ci ko waxal ci moom ci tax ñu waxal ko barke bi ñu gis daal ñu dem ko ci kër bi ñu dem ko ci kër bi boobu tey yàlla ngeen ko yàlla jégalu yàlla ngeen ko yàlla jëfandikoo yàlla na yàlla def ci yéen barke sëriñ yàlla na yàlla def ci yéen barke sëriñ fan yu barke yi ngeen romb yàlla na defal ngeen dafa seen dund yàlla defal ngeen bëgg àllaxira yàlla na alxuraan nekk ni ñu romb ñu tuddee